بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi noo ngi del suwaat di àndaat ak yéen ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu képp ku nekk ci kippaangoog fiqhul azkar ni leen ko diggee woon démb euh, ñaan ñaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko daan ñaanal xale boo xam ne dafa génn àddina su fekkee ne teg nañ ko di ko jullee bokk na ci ñaan yooyu allahuma aidhu min adabi alqabr e, said ibn almusayib ne julli naa ci ginnaaw abu hurayra fekk bu doon jullee ab xale mu mosta def ñaawteef mukk ma dégg ko muy wax allahuma aidhu min azabil qabr loolu imam malik génn na ko ci Muwatta ibnu abi shayba génn ko ci almusannaf ak albayhaqi eh, allahuma yow sunu boroom aidhu yàlla na ko musal min azabil qabri ci mbugalum bàmmeel yàlla na ko musal ci mbugalum bàmmeel su ca yokkee allahuma yow sunu boroom ijaalhu yàlla nanga ko def faratan mu nekk ab dawal li wolof yi wax ab dawlu ab dawal wa duxuran ndek nekk itam ndaxañteef li waale day ñeel ñaari way juróom loo xam ne day mel na ñaari way juróom ñoo ko jël denc ko ngir mu amal leen njëriñ lool ca yowmal qiyaama mu nekk itam ab dawal rawatina dawal boo xam ne euh, daf leen di daf leen di jiitu ci mel ne koo xam ne ci misaal walla ci niral da nekk réew ma am yoo xam ne yaa ngi koy yónnee mu di la jiitu loolu soo ñëwee ñibbi daf lay amal njëriñ lool xam ngeen ne xale faatu noonu luy euh, amal njëriñ ay waajuram la ëllëg ci kanam borom bi subhanahu wa taala yàlla nga def mu nekk wa shafian aji ramm mu jaaban aji ramm joo xam ne ji ñu wuyu lay doon xam ne yonente bi sallallahu alayhi jàngale na xale bu génn àddina ci ak xaleem ëllëg yom al qiyam borom bi subhanahu wa daf koy dafay nangu ci moom ak ramm bu muy naq bu muy ràmm ñaari way juróom allahuma yow sunu borom saqil bi yàlla nga diisal ci moom mawazinahuma seeni balance ñoom ñaar seen ñaari balance ñoom ñaar muy wajur wi bu leen di peese yàlla nga diisal ci jël gi nga jëloon xale bi seeni balance wa azim bihi yàlla nga rëyal ci xale bi ujuwarahuma seen tiyaaba ñoom ñaar kon suñu borom subhanahu wa taala léeg-léeg bëgg mi bëgg rëyal tiyaabay doomu aadama dana tax mu daal faat xaleem wa alxiqu yàlla nga ko yéegal bi saalixil muminina ci aji baaxi way gëm yàlla yi wajaalhu te yàlla nga ko def fi kafaarat ibrahim mu bokk ci ni ibrahima féetewoo di leen yar xam ngeen ne yonente bi salaa sallam moom yéen ñaari gis na ay xale yu ndaw ndawaan ñu wër ibrahima mu laaj ñu ko ñii ñooy xale yi ñu gëm yàlla te ci seen ndaw doomi xaa ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla doomi ñi nga xam ne ak jullit lañ ko faatu seenu ndaw waqihi yàlla na nga ko fegal bi rahmatika ci sa yërmaane azaba jaximi sawaraw jaxim wa abdilhu yàlla na nga ko wotteel daaran kër goo xam ne xayran mooy gën min daari ci këram wa ahlan ak ñooñ xayran ñoo xam ne ñooy gën min ahli ci ñoom allahuma yow sunu borom ixfir yàlla na nga jéggal li aslafina ci sunu way dawlu wa afratina ak sunu way jiitu wa man sabaqana ak ñi nga xam ne ñooñ jiitu bil imaan ci ak ngëm Euh, lool ak ñaan la goo xam ne des na ko ñaanal xale ci buñ ko dee jullee yu mel nii nag mokkal ko dafa am solo lool ndax léeg-léeg euh, nga dajeeg xale ñu ne la kay taxaw ko bokk na itam ci ñaan yooyu allahuma jaalhu lana faratan wa salafan wa ajra euh, allahuma yow sunu boroom ijaalhu yàlla na ko def faratan mu nekk ab dawlu lanaa ñeel nu wa fa salafan salafan ak faratan ñooyam wa ajaran ak tiyaaba kon ñaan yooyu mooy yi nga xam ne rot nañ ci xale bu fekkee ne dañ laa tàgge doomu aadama kala ko tàgge doon koo xam ne danga ko war defal mel ne mu tàgge la baayam wala mu tàgge la yaayam wala mu tàgge la soxnaam ñaan gi mooy ñaan gi ñuy defale mooy inna lillahi ma ahad yàlla day la mu jël moo ko moom walahu ma aata li nga xamee ne lam joxe woon moo ko moom wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma lépp loo gis nag fa moom daa am ab gàpp boo xam ne bu ñu tudd la ah kon nag fal tastabir muñal wal taxtasit te nga sàkku ci yàlla loolu bokkul ci ñaan gi waaye yaa koy waxaale ndax defal moom weesuwul eh, nit ki njàqare dal ko nga wax ko loo xam ne dana tax njàqare loole wayef ci moom su xamee ne yàlla kat la mu jël moo ko moom waaye la mu joxe woon moo ko moom te leen loo jis ci àddina day am ab gàpp boo xam ne buñ ko gàppal la su waxtu wa jotee rek su gàpp ba jotee day daal di Euh, wuy ji borom bi subhanahu wa taala loolu bu fekkee nit ki xam na ko mën naa am la ko naqari woon mën naa bañ a métti ci moom su waxee azama allahu ajrak wa ahsana azaaka wa gafara li mayitik ba ita ba tey wax na lu rafet yàlla na yàlla rëyal sa tiyaaba te yàlla na yàlla rafetal so sa muñ te yàlla na yàlla jéggal ki nga xam ne moo nga faatule loolu itam Euh, su ko nit ki waxee ki nga xam ne moom lay jaal wax na ko lu rafet euh, mu des nag ñaan gi nga xam ne buñ dee tàbbal ab néew léeg-léeg nga fekk ku ñuy rob ñu ne la duggal nangu ko soo koy nangu buñ la ko joxee nga nekk ci biir euh, pax mi da ngay wax bismillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah loolu la yonent bi sallallahu nga nangoo ko ci turu yàlla ak ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafay junjaale ne kii nga xam ne moom ngay nangu kat ku daan dundu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa la euh, ñaan gi nga xam ne yonent bi daana ko ñaanal ab néew ginnaaw boo xamee ne rob nañ ko ba suul ko ba noppi day wax allahuma xfir lahu allahuma sabbithu yonente bi sallallahu wa sallam buñ masaana noppi ci am néew day taxaw tiim ko daal ne jéggalul leen seen mbokk mi te ñaanal ko ak tasbib yàlla dëgëral aw lamiña ndax kat ñi ngi koy waaj a laaj xadis boobu xadis bu wér la allahuma xfir lahu allahuma sabbithu loolu lañ sant jullit ñi ñu di ko wax jamono jooju nga xam ne rob nañ ko ba àggal wala jamono jooju nga xam ne ñu ngi taxaw ñu di ko dugal ci biir bàmmeel bi te mu wóor ñu ne bu ci kanamee tuuti rek ay malaaka dana jógee fa sun borom subhanahu wa taala bu fekkee ne gëm na njàngale bi yonente bi sallallahu alayhi kooku ñaar yi rek dafa soxla mu yàlla jéggal ko ay bakkaaram waaye yàlla itam saxal aw làmmiñam ba mën a tontu ay tontam te képp ku jéggal say bakkaar la muy tekki mooy des na saxal saw làmmiñ Eh, baaxoo nañ nag di gis yeneen waaye eh, yooye ñuy gis la ñuy mën a wax rek mooy li nga xam ne moom lañ jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngale ko suñu xoolee nag daanaka eh, lu néew neewa neewa neew ngay fekk néew boo xam ne ña fekke denc ba danañ bàyyi xel ci ñaan gii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa naka jekk jëkk jekk moom la daan santaane ñu ñu ko defal ab néew te xam ngeen ne alayhi salaatu wasalaam moo ëpp yërmaane ci xeet wi yàlla suñ borom moo ko seedeel loolu bil muminina raufur rahim moo tax yam fa nga xam ne wala daan yam rek loolu bokk na ci li nga xam ne dana tax a mucc àgg nañ ci jamono joo xam ne nag ku nekk xam na ne Euh, tey mu ñu roboon ab néew ba àggal nga sax nga taxaw yow mi ko euh, yilif yow mi nga xam ne néew bi sa mbokk la nga taxaw ne yàlla yàlla na nga ko jéggal te yàlla yàlla nga saxal aw làmmiñam daal di sant mbooloo mi ñu wax loolu ah ñu noppi ñu daal di bëgg a yeeweeku subaa day mel ne ci gis-gisu nit ñi ak ñàkk bu ñàkk a dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam day mel ne su boobaa néew boobee dañ koo bàyyi defaluñ ko dara waaw boo xoolee itam euh, li nga xam ne da nga faral di gis mu am yu tànn di ko di ko jàngal ab néew ci jamono boo xam ne faatu na lim yañ cay joxe boo xoolee lim bi mën mënuñu laa wax fenn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe lim boobee ci xadis yoo xam ne yu wér la beneen ba ci topp mooy loo loolee ñuy jàng euh, suñu nattale woon sax ne lu ñu war a jàng la xanaa kon ñu liwaayu ca njàng mañ koy jàng bu fekkee ne jëf ju baax la suñ nangoo ne jëf jee jëf ju baax la ñu miliwaayu kon ci jëf joojee suñu borom subhaanahu wa taala ñaan ci loolee nga xam ne dañ koo jàng te muy alquran ñu mën caa liwaayu kon su fekkoon dañoo nattale ne luñ war a luñ war a def la beneen mi ci topp tam mooy boo seetee loolee ñuy jàng xeetoo xeetoowut ak kii nga xam ne moo tëdd fii ci euh, bàmmeel bi nekkut ak ñaan da nekk ci biir waaye li ci gën a bari eh, ay tagg yu muy yu ñuy tagg borom bi subhanahu wa lay doon bu ñu noppee ñu daal def seen suñu yoon nekkul ne néew ba dañ koo ñaanal te barab bu nekk nag dafa am lu mu xeetoon loo xam ne boo amee am xel rek eh, jëfandikoo ko da xam ne foo fekkat la yonent sallallahu alayhi wasallam jàngale rek mooy la fa war a mooy la fa war a nekk ñaan gi nga xam ne moom lañuy ñuy tëjee nag tamaroot bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bu fekkee yaa ngi dugg ci ay armeel ñaan yi nga xam ne moom nga war a ñaan assalaamu alaykum ahla diyaari min almuminina walmuslimin wa inna insha allahu bikum laaxiquun nga yokk ci wa yarxam allahu wa yarxamu allahu almustaqdimina minkum walmustaxirin asalullaha lana wa lakum alaafiya assalaamu alaykum da nga leen a nuyu yàlla na ngeen am jàmm ahla diyaar yéen waa kër gii minal muminina wal muslimin ñi gëm yàlla ci yéen ak ñi nga xam ne way womatul yàlla lañu doon ay jullit noonu day noo ngi dugg waaye xam nañ ne bu fekkee noo ngi dund itam ah nii ngeen mujj fii rek nun tam noo ngi leen di daf si wa inna nun day insha allah bu soobee yàlla la laaxiquna bikum des na dab danañu dab leen deme ne yéen ñu jiitu ñu dox jëm fas yéene leen lëpp si nga tekki ne yàlla yàlla yërëm ñi nga xam ne ñoo jiitu ci nun ak ñi nga xam ne ñoo yeexe ci nun boo xoolee eh, léeg-léeg ndeysaan bu ñu robee ak néew ba noppi yéen ñuy jàng buñ ca noppee ah da dégg ñuy am yenn ñu ñuy jàngaat di wax ne nañ ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoo fi jiitu ak ñi nga xam ne ñuy ñëw ma ji ñëw fekk loola yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko jàngalee woon ci ñaan gi nga xam ne nit ki moom lay ñaan buy dugg ci biir alweel yi yal na yàlla yërëm ñu jiitu ci nun ak ñi nga xam ne ñoo yeexe ci nun asalullah lana wa lakum al aafiya noo ngi ñaan suñu boroom defal nu waaye mu defal leen itam li nga xam ne moo di jàmm ndax jàmm ko ko am rek da am la xam ne moom nga bëgg yal na yàlla sama borom tënk ci sunu sunna bi sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne saa boo xamee ne dem na ba sunna tumuranke ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy jàpp ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne sunna diine bi muy tàmbali ci ak tumuranke la tàmbali nga xam ne ku ko yor ku da ngay jaaxal nit ñi lool waaye dañ dem ba jëmmi jamono ci mujjug jamono itam foofu lay mujjaat euh, nga xam ne ku koy dund itam da ngay tumuranke lool ci doomu aadama yi waaye alayhi salatu salaam te ci lu am solo mu ne fa tuuba lil xuraba texe ñeel na su boobaa way doxandeem yooyee nga xam ne lañuy yor doonte mooy la war a am nañuy jëfee donte mooy lañu war a jëfee du tee dañuy tumuraanke ci doomu aadama yi du tee nag ñoom ñu du dundin wu neex a ci seen xol ndax xam nga ñu xam ne wuute wuñ ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la moom tax ba jëfandikoo baatu fu tuuba jooju fu tuuba lil lil ghuraba asalullah subhanahu wa an yusabbitana ala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa